أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiina ba'dal mi'atayn wa an salamata bni al-Akwa' radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala nafarin yantadiluun faqaala urmuu banii Ismaa'iil fa inna abaakum kaana raamiyan alayhi as-salaatu wa salaam rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun hmm? fi nga xam ne moom la ñu yemoon ba léegi ci chapitre deux cent trente-quatre di wax baabu fadlil jihad ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu mujjëwoon gis moo doon xadis mille trois cent trente-cinq wa anhu muy sayyidina Uqbatu ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha yudxilu bis-sahmi al-waahidi thalathata nafarin al-janna wa lillahi al-hamdu wal minna Allah Allah Allah tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mu ngi indi nag léegi xadis yi naa Uqba yi pare na ci foofu yi nga xam ne ñoom la dajale woon boole leen muy ñëw ci beneen jàmbaar <laughs> sahaaba yonente bi alayhi salaam mu ne wa an Salama xudha wa ana ibnul Akwa'i jëlal ata manoon a flèche ata sànni tay waaw sonaloon gaaya de mu ne ah, mu ne wa an salamata bne al akwa'i ab ibni l al akwa' radiyallahu anhu annahu qaala nee na marra nabiyu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa romb hein ah, ala nafarin ci mbooloo boo xam ne yamtadiluun ñu ngi doon eh, di entraîner wu ci tiire ay arc moom la naan yantadilun waaw loolu mooy yantadil mooy di jàng hein at tanadul mooy at taraami eh, na di di sànni xool kan mooy gën a eh, eh, man a kan mooy gañe voilà <laughs> léegi nag fa qaala yeneen way saa saam ne leen urmu bani Ismaïl ne leen sànni leen de mooy fii ngeen ko jàpp noonu la yéen doomu Ismaïl yi alayhi salaatu wassalaam yonent bi yàlla wax fa inna abaakum ndax yëg leen ne seen baay boobu di seen maam joojee baay dañ koy maam dañ koy woowe baay di Seydina mii baayu arab yi kaana nekkoon alayhi salaam kaana newoon na ku manoon la un archer la bon archer ku manoon a tirer flèche ak ark yooyu Allah mu ne hadis bi rawahu solo na ko al Bukhari yu al imam Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la Euh, imaam Ahmad solo na ko waaw te euh, yooyu après euh, te riwaay imaamul Buxaari yi tamit dina leeral waa mbooloo mi ñan lañu woon voilà voilà dina njëkk mooy ci ñan ci saxaaba yi exactement nañ xool kitaabul jihaad wa siyar baabu tahriidi ala rami indi na ko foofu waaye indi na ko kitaabu salawatullahi alayhim baabu qawlillahi taala wadhkur fil kitabi ismail ak kitabul manaqib baabu nisbatil yaman ila ismail alayhi salatu alayhi salatu wassalam mu jëlee kitabul jihad wa siyar baabu tahriri ala ramyi buntu bi wax ci soññe ah ci li nga xamante ne mooy ñuy jàng li nga xam ne mooy lance après wa qawlillahi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum noonu la tuddee buntu bi moom al imaamul Bukhari mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi Abu Abdurrahman al-Madani al-Basri rahimahullah génnaat ne la 220 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hatim ibn Isma'il mu nekk ñu nettali mooy Hatim ibn Isma'il di Hatim ibn Isma'il al-Madani mawla bani Abdil Mudan min bani al-Harith ibn Ka'b Abu Isma'il al-Harithi al-Kufi génn àddina la 186 am ñu ne 187 wallahu a'lam an Yazid ibn Abi Ubayd mu jële ci Yazid ibn Abi Ubayd rahimahullahu ta'ala di Yazid ibn Abi Ubayd ñi ne Abu Khalid al-Aslami al-Hijazi nekkoon mawla ci newoon njaatigéem di Salama ibn al-Akwa génn àddina moom la cent quarante-six am ñu ne cent quarante-sept qaala mu ne sami'tu Salama ibn al-Akwa mu ne dégg naa Salama ibn al-Akwa di Salama ibn al-Akwa ñi ne Salama ibn hmm? Amr Amr ibn al-Akwa Salama ibn Amr ibn al-Akwa eh, non Salama ibn Wuhayb ibn al-Akwa la eh, ñi ne al-Akwa nag Sinaan ibn Abdillah ibn Qushayr la tuddoon am na yeneen i wax bokkoon si waa aslam rahimahullah euh, nga xam ne moom euh, ibn Qays ibn Yaqaza ibn Khuzayma ibn Malik ibn Salaman ibn Aslam voilà moo tax moom Salama ci waa aslam la bokkoon al aslamiyu al hijaziyu rahimahullah nekk saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam nekk saxaaba bu siiwa siiwa siiw génn àddina am ñu ne l'an soixante am ñu ne déedéet euh, non na ba diggante ane quatre-vingt vingt ci la génn àddina fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam ay jaloorem euh, bari na ëpp nañu koy takk radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala marra an wa sallam ala nafarin min aslam voilà mu ne yeneen tubaab saa saam ci am mbooloo boo xam ne ci aslam la bokk mooy tribu moom bokk voilà muy waa aslam waa aslam ah Ghifaar ghafara Allahu wa aslam ah salamahullah <laughs> ah waaw mu ne léegi eh, léegi kon dafa robb ay saxaaba benn mbooloo ci saxaaba yi bokk ci waa aslam yantadiluuna ñu ngay def di eh, jàng kan mooy njëkk kan mooy gën a mën a lancer ci lance eh, yi ñuy sànni xeejeeg yooyu kan mooy gañ ak flèche yi voilà <laughs> at-tarami li sabt di sànn ngir kan mooy gañe kan mooy jiit fa qaala an-nabi yeneen saasam bi mu leen rombee mu ne leen urmu bani ismail aywa sànni leen yéen doomu ismail yi alayhi salaatu wasalaam waaw loolu moom waaw wane ne aslam min bani ismail alayhi salaatu wasalaam ngir jaloore fa inna abakum kaana ramiya ndax seen baay de nekkoon na koo xam ne aji sànni la foofu la ci imaamu Nawawi waaye hadis bi continue mu ne urmu sànni leen wa ana ma'a bani fulaan mu ne ta man maa ngi ànd ak bani fulaan waa diw <laughs> man sànni leen ah ah man maa ngi ànd ak eh, waa bani fulaan loolu Seydina Abu Hurayra solo na mel ni bu boobaa imaam Abu foofu dane wa ana ma ibnul Adra'i waaw mu ne euh, aywa sànneen man nag maa ngi ànd ak ibnul adran ibnul adran imam alxaafis muy toxal li ci alfat mu ne mooy mihjan la tuddoon waaw waaw mu ne loolu euh, euh, ñëw na ci at-Tabarani soloo na ko mu ne foofu ana ma mihjan ibnul adran yoneen saa sam ne te maa ngi ànd ak mihjan ibnul adran voilà kon mu ne ibnul adran kon ñoo xam ne mihjan la kon mu ngi noonu mu ne lu mel noonu it ci mursal Urwa boo xam ne as-Siraj soloo na ko mu jëlu ko ci Qutayba mu jëlu ko ci mooy Qutayba ibn Sa'id mu jëlu ko ibn Lahi'a mu jëlu an Abil Aswad rahmatullah ala al-jami' anhu wa huwa mu ne ta moom sahabi la euh, ma'rufun lahu hadithun akhar amal nañ ko beneen hadith beneen fii adabil mufrad lil Bukhari ci téer imamul Bukhari ba lafdul mufrad mu ne na ko noon al imam Abu Dawud an-Nasa'i ibn Khuzaymah am ñu ne ismul ibn al-Adra boobee euh, euh, Euh, foofu euh, mooy euh, kii la salama lu tuddoon waaw wal adna laqab waaw waaye turam dakwaan na mu ne wallahu alam léegi kon yoneen saa sala wax leen lool <laughs> wa ana ma bani fulaan qaala fa amsaka ahadul fariqayni ah bi aydihim léegi bon comme que <laughs> saa sala kan moom ñi mu faral ne ñoo ñooy boobu la àndal man nag ñeneen ñi xam ne bon ah ñun est kon loolu bokk na ci ay teggin yoneen saa sal <laughs> parce que dañu dañu newoon doon doon doon doon doon tiire ñii dañu def benn équipe ñaar équipe waaw ñii di tiire ñii di tiire ñuy xool kan mooy gañe wala kenn ñaar ak ñaar kii bu defee ak keneen ki léegi mu ne leen nag sànni leen waaye man yeneen saa saa man ibnul adran nag moom laa faral maa ngi nii <laughs> léegi boo ñeneen ñu arrêté tamit yeneen saa fa amsaka ahadul ngeen ñenn ci benn benn wàll benn équipe bi daal di téye seen bopp ah ah ba léegi sànneetul fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne maalakum la tarmun waaw <laughs> ah, mooy équipe bi ibn al-Arnam bokk yoom yeneen saa sallam nee na ñoom la àndal ah ñeneen ñi arrêté léegi bi ñu arrêté yeneen saa sallam mais lan moo tee ngeen sànni lu tax ngeen arrêté qaalu ah kayfa narmi wa anta ma'hum ne ko mais yeneen saa sallam nan la ñuy continuer di sànni ah di di di continuer suñu liñ doon def alors que yow ñoom nga àndal <laughs> qala ana ma'akum kullukum kullukum yow saa ne aywa kon sànni leen léegi nekkatu waa umnul adra léegi yéen laa faral léegi yéen ñëpp yaa yëpp faral naa leen <laughs> kullukum <laughs> maanaam ci Urwa ni mu ko indee wa ana ma jamaatikum ànd naa yéen ñëpp léegi sànni leen voilà loolu <laughs> man maa ngi ko war <laughs> hmm? waaw <laughs> imaam Ibn Ishaq imaam al-Kii nee na euh, imaam Ibn Ishaq indi ko ci al-Maghazi rahimahullah jëlee ko Sufyaan ibn Farwa al mu jëlee ko ci ay sëriñ yoo xam ne ci ay ñoñam yoo xam ne ci waa ci saxaaba yi lañu radiyallahu taala anhum wa ardaahum foofu mu ne nii la ko waxe waaw mu ne eh, imaam foofu mu ne qaalu baynama léegi saxaaba yooyu góor yooyu ne bi nga xamante ne ñi ñoom dañoo nekk baynama Mihjan ibn al-Adra' yunaadilu rajulan min aslam yuqaalu lahu Nadla waaw imaam ni sa loolu la ko indee jële ko ci loo xam ne mooy dëgër na parce que ñooñu ay saxaaba lañu hein léegi mu ne bi nga xamante ne nii nag ci lañuy mooy euh, ibnul adra ci la newoon doon mihjan ibnul adra doon euh, euh, nekkoon doon def compétition la woon bon loolu mën nañ ko tudde noonu mooy moo kenn koo xam ne dañ doon kan moo dàq mën a lancer kan moo dàq tirer ay flèche benn waay boo xam ne Nadr la tuddoon nag léegi nag mu tudd xadiis bi ñii <laughs> waaw léegi yeneen saa sax nag ñëw nag ne leen nag sànni leen waaye man nag ibnul adna laa àndal mihjan léegi nag nat la téye loxoom téye arc bi mu defoon flèche yi di sànni mu téye ko ne ah yoleen saa sa wallahi la armi maahu wa anta maa ah ne yoleen saa sa man nag koo àndal ko ne manumaa nekkati nag di concurrence ak moom mais <laughs> sahaba yi rajo ñoo ñi ñoo billahi ñi ñoo xam teg gi nag yonent bi alayhi salaam <laughs> imagine saway <laughs> ñaari équipe la ñun Mihjan ibn Nadla ak Nadla <laughs> waaw mit Mihjan Adra ak ibn la ñoom ñoo doon ñoo doon kii di di di di di def compétition yeneen saa salaam ñëw ne leen man kii man nag Mihjan laa àndal <laughs> ibn Adra Nadla téye ne ah yeneen saa salaam baa ngi wàcc yàlla de man moom <laughs> pare naa ci ndax koo àndal moom man nekk ma di parce que bu boobaa day mel ni. bu ma ko bëggee gañe yeneen saa salam laay gañe quoi te loolu <laughs> ndaw ndaw njàkki teggi <laughs> Allahu akbar <laughs> léegi léegi nag ñu waxee lool nag ci la yoneen saa salam ne ko léegi sànnile nii ñëpp laa àndal wa ana ma'akum kullikum ma allah noonu ñii daal radiyallahu anhum allah ah yàlla nañu yàlla may teggin yi yal nañu yàlla may teggin yi waaw eh, taal yi <laughs> xëccoog seenu sëriñ waxuma la sax ku sëriñ faral rek mais <laughs> mais bon loolu attention nag loolu waxuñu la nga naan walla match bi liggéey des bi sëriñ bi moom équipe sàngam la loolu mooy sëriñ boobu moom war ngeen ko seetaan <laughs> ban Ligue des champions yi la wax bo mooy ci laxwu yu dagan yi ram yi bii lañ doon def nga xam ne daa am utilité ca gannaaw ak lu mu leen di njariñ pas utilité yi àddina rek mooy alal ji ñu ci am affaire yi di dox sinon sàngara du loolu la borom boo xool mais am na am na a kay am na ay njariñ waaye nag wa ismuhuma seen ñaari sa moom sàngara ak ak ak hasard yi ñoom seenu bàkkaar moo gën a rëy seen njariñ waaw akbaru min moo gën a seen njariñ fuuf loolu euh, moo tax kenn neewu la caaxaan yooyu noonu nga xam dafa xaram amul benn njariñ liitu am na njariñal àddina boo xam ne bu ci gaa am waaw boo xamante ne nii gaa yi dañ fi amee ay alal di ci amaase lu bari waaw mais est-ce que loolu daa tax dara baax daa baaxut waaw wal iyaadu billah kon xam roog may suru noonu lañ mel <laughs> waaw kon seen bàkkaar boo gën a rëy kon loolu ngaan sëriñ bi waa ah man nag saay man daal ba sëriñ ba farale Casa Sport waaw ah, ñun ñoom léegi man xam naa moom damay ba équipe ba ba faraloon rek far tafu ci sëriñ bi dañ naan la yow sëriñ boobu day caaxaan parce que loolu waru fa woon nekk sax di ko yitteel ba muy am ñu mu ciy faral waaw ndax loolu muy def daa xaram voilà <laughs> wal iyaazu billah alors que si yeneen saa salaf mooy fekk ñoo xam dañuy def lahwul boo xam ne bu dagan la comme rawante xas voilà nga xam ne yeneen saasam waxoon nañ la Ibnu Umar wax na dañ doon ak gëléem yi di rawante yooyu ak tamit nan lañ leen di mooy dugg ci tarni bu faras googu mooy eh, dressé fas yooyu dañ ko doon defante ñuy entraîné wu yeneen saasam comme ñu mel noonu boo ñëwee fekk ñoo xam ne dañuy def lool pas yi nga xam ne ay Longchamp <laughs> parce que léegi lépp lu ne fokk nga toog di di di expliquer waat di parce que yooyu noonu nga xam ne ci biti ni yoneen saa saam gis nga niñ ko daganale gisoon nañ ko xadiis Seydina Uqba bi weesu waaw waaw loolu mooy yooyu noonu léegi dañ koo jël def ko jugal ci loo xam ne day tax du baax pari ay pari nekk ci gannaaw ñuy parier yi ah, jeu de hasard gi di ci daw loolu moo baaxul waaw mais gis ñoo xam ne dañuy rawante fas comme ñu ne ngoon am na boo xamante ne waa gars yi comme ci ci idée boobu quoi bi yore saasam di wax waaw mu am na ñaari équipe yoo xam ne voilà ah fasu njaga ñaaw bi ak fasu euh, euh, mayoro bi ñoom ñooy kii ah li cavalier mayoro ak njaga ñaaw ñooy ñoo ko ci jaayante tey bu boobaa mais pas mu nekk loo xam ne dañu ay pari ci ginnaaw ak yooyu mais pour ci esprit bi yow nga ñëw ne xaral naa ci loolu mën naa nekk boo boobaa nag sa kilifa gi nga xamante ne nii mooy sa sëriñ wala ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo lay tarbiya ak yooyu nag ah, bu faralee kenn nag bu boobaa li gën a nekk tegg na mu boobaa yow même bu dee ne keneen nga faral nga arrêté ko ne ah bu boobaa man day xaw a yéeme de ba keram mu lay wax lii yore bay saa saa di wax booy yëg na ko ne léegi ñëpp laa faral <laughs> waaw loolu tamit dañ ciy xame ne eh, bala ñuy bala ñuy ñëwaat ci parce que lii damay ragal bu ñu génnee fii ma fàtte ko mooy eh, kilifa ak tamit ki nga xam ne mooy njiit la boroom xam-xam bi. am ñu mu yilif daa war a tëdd njaaxaanaay bu gisee ne xam nga ne saa saa li des mooy faral loolu day kii ne man ñii laa àndal ah aywa bismillah léegi mag kii laa àndal mais mu ne keneen ki arrêté na ndax loolu mu ne léegi yéen ñëpp laa àndal voilà loolu dafa am solo mooy ndax euh, jabru xaatir euh, xawaatiru nit ñi nga xam ne mooy di leen réparer bañ tamit rek naan waaye eh, sama yoon naw ci nangam nii déedéet mooy da ngay tëdd njaaxaanaay wa voilà nga xam ne képp ku nekk say jëf say wax. waru la nekk loo xam ne dañuy gis ne far nga ci ñenn far goo xam ne day tax ñeneen yi duñu mën a ci lu lu bari bu boobaa nga ne yéen ñëpp laa àndal xaaraa léegi yéen ñëpp bu ko defee euh, euh, chance yi tolloo sinon boo bàyyee noonu gaa yi tamit bon am duñu teggin yi continuer dina am luñ ciy seet parce que bi kat voilà <laughs> ah, na loo xam ne fas am <laughs> na benn <laughs> jamono xam nga boo ñëwee ñu ne eh, ci wàllu eh, dañ koy def sax ba léegi yéen eh, comme ñu ne yow élection daa am ñu ne yow sëriñ bi nga xamante ne comme ñun Sénégal ngeen dañoo xam ay tarixa yeeg yooyu ñu ne yow sëriñ diw mi nga xam ne mooy mooy mooy chefu tarixa bi wala mooy mooy xalifa bi laa la bëgg a wax diw mooy candidat <laughs> xam nga bu boobaa mooy bu boobaa man na indi benn problème suusi waaw parce que ñeneen yi dañoo am droit daal di candidater le moom mu jéng ci kenn fësal ko leeral ko dina tax ñeneen ñi am problème mu euh, daal di euh, kii leneen waaw mais il faut mu tegu ci dëgg loolu à condition que ñaar ñëpp seeni programme ak seeni li tax ñu bëgg laaj moo xam mairie bi wala yooyu muy loo xam ne lu baaxu askan wi la mais bu dee daa gis ne kii moom mooy doxal lu askan wi kee te yàgg na fee nekk wala mas na fee def li mu defoon baaxul bu boobaa moom mën naa fisal fi mu féete mu leer nañ xam ne dëgg la àndal voilà mais bu dee ne ñaar ñépp daanaka ñoo yem xaw a yemoo te ñoom ñépp seenu bëgg mbir meek ak tamit boo bëgg defal yiw te yàlla tax boobu euh, mu affiché wu de clairement ci ñenn ñi man na gêner loolu tamit nañ ci bàyyi xel quoi voilà gis ngeen saa saa di ne kii laa faral keneen keneen euh, bu boobaa. waaw <laughs> daal moom day xaw a kii de léegi ma ne léegi maa ngi génn ñépp waaw aywa hurmu <laughs> wa ana ma'akum kullikum allahu akbar waaw waaw ah loolu ama am solo la waaw loolu ama am solo la waaw foofu nekk ñoom dañu dëggu tax xam na seenu dëggu mais bu dee ak caaxaankat bu jógee ne naan day laaj moom bu boobaa man naa affiché ak ñee ndax bu bàyyee noonu ba caaxaan féete kaw dëgg bu boobaa problème day am voilà nga gis saxaaba yi diñ dégg woon ndax ba bu boobaa euh, nag loolu léegi man moo continuer nii gañee <laughs> moom day mel ni leen saa dama koo gañewaale waaw te loolu du ay teggin <laughs> waaw kon non <laughs> euh, euh, waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw te tamit rien que leen saa saa ànd ak ñee daanaka ñooñu moom gaña leen day xaw a jafe après waaw waaye waxoon naa la nag affaire bi daa am gisoo kaw kaw yeneen saa salaam daa yoroon gëléem ba nga xam ne daanaka daa daa daa daanaka gisoon nañ ko fii ci riyaat bi gëléem <laughs> koo xamante ne nii daanaka kenn du ko gañe waaw waaw waaye mo benn kaw kaw moo jóge nee <laughs> benn kaw kaw moo jóge nee gaa yi daal di gañe gañe gëléemu yoneen saa salaam waaw waaw <laughs> daal di ñëw daal di koy gañe sooy mu jeex takk yoneen saa salaam ne borom bi moo bañ lépp loo xam ne daa yëkkatiwu lu dul na dina la wàcc <laughs> waaw mooy di am victoire tout le temps loolu la borom bi daldiwul def waaw moo tax loolu dafa am solo quoi moom <laughs> affaire bi daal di woon <laughs> euh, euh, euh, xaw a def dara ci Seyna kii moo ko doon nettali Seyna Anas radiyallahu mooy hadith six cent onze bi <laughs> mu nekk anan naqatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-adba la tusbaq aw la takaadu tusbaq fa jaa a'raabiyyun ala qa'uudin lahu fa sabaqahaa <laughs> fa shaqqa dhaalika ala al-muslimiina hattaa arafahu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala haqqun ala allahi an laa yartafi'a shay'un min ad-dunyaa illaa wada'ahu voilà <laughs> waaw waaw Seydina Anas ne noo yenent bari sasan daa gëléemam ñi nga xam ne moo na al-adba <laughs> moom daanaka Eh, gëléem la boo xamante ne nii daanaka kenn doonu ko woon moom kenn doonu ko woon raw wala boog da doonu ko woon doonuñu ko woon xaw di raw ci diraar waaw waaye bon benn <laughs> xam ne baax na ba gaa yi xamuñ trop <laughs> en tout cas <laughs> anonyme jóge ne daal di rawanteeg fas yonent gëléemu yonent saa salaam daal di koy gañe après affaire bi xaw a gêné jullit ñi quoi yeneen saa saa ne déet xaqun ala allah bi moom moo jël ne bi dara warul que amul dara lu yëkkati ko lu dul ne bés dina jot ci wàllu àddina yi àddina affaire àddina yi lu dul ne bés dina ñëw mooy di ngay amee day am ay hauts et des bas loolu la. voilà gisoon nañ ko <laughs> chapitre soixante onze <laughs> baabu tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'miniin kon loolu. Euh, tamit euh, lool lu am am solo la ça ne veut pas dire ñooy gagner gis nga waaw. wa tilkal ayyaam wa hatta yi nga xam ne ay xare la sax du tout le julli yore saa salaam borom bi day def ngañaay lu fës li ci côté voilà bada euh, Uhud xam nga ne ngañaay lu fës li moom bu dee ne ñoo gaña ndax qatlaanaa fil janna wa qatlaakum fin naar la sawa yemuñu alhamdulilah ndax ñi faatu ci jullit ñi àjjana lañ jëm en en tant ñi faatu ci yéeféri sawara waaye eh, bu dee ci biti nii gis nga mbir yéen am deme woon waaw Allahu akbar ah, kon nag affaire bi loolu lu ama am sooloole ah euh, kon loolu tamit nañ ci bàyyi xel quoi waaw wala imam al mu ne ñëw na ci riwaaya Hamza ibn Amr nekk ci imam Tabarani bi yeneen saa sànni leen man nag maa ngi ànd ak ibnul adra gaa yi ne ko fa xaalu man kunta ma'ahu faqad ghalab yeneen saa salam xam nga ne moos euh, koo àndal moom mooy gañe lu tax parce saxaaba yi même ñi nga xam ne même beneen beneen équipe bi même bu dee ne manoon kii sax day bàyyee ko parce que daa yé yeneen saa da ko du defati sax wala bu ko néewoon it bon yeneen saa salam quand nekk saa ñooy gañe quoi <laughs> waaw waaw ci riwaaya imaam ni Isaaq bi rahimahullah nee na la ne nad la ci woppam bi ne doon ke nekkoon ak ki doon euh, jouer ak euh, Ibn ne ko ah laa nax laa naxlibu man kuntama ne ko saa sax ñun dañoo arrêté parce que ñun nam la ñuy gañee koo xam ne yow la ànd yow yaa ànd ak moom <laughs> waaw kon loolu amaam solo la xam nga aslam ci waa yaman la kon loolu géegi ginnaaw loolu nañ ñëw ci njàngat lëkkaale bi ginnaaw lii xadiis yi gis nga xadiis daa neex quoi voilà mooy yonent bi alayhi salaam di ñu wan fii mooy dellu rek ci li waxoon ci euh, baabu fadlil jihaad yi ba léegi mooy di exercer wu bañ a toog noon rek xam-xam ba nga amoon ak tamit loo xam ne du ngeen e-, entraîner wu mukk voilà du ngeen pare il faut être prêt wa a'iddu lahum mastata'tum day duggaat fii ba léegi min quwwa euh, wa min ribaatil xayli mooy loolu moo dax te bokk na ci euh, ala innamal quwwatu rami ala waawi al quwwa dëgg-dëgg Euh, force dëgg-dëgg ci xare mooy di mën a lance ak di sànni di dal say cible li koy am loolu mu gis ñii nga xam ne ci waa aslam doon ko def mu ne leen nag yéen sànni leen waaw waaw yéen doomu Ismaïl la seen bàyyi de noonu la meloon allahu akbar mooy ñu xam ne loolu sunna yonent kii la alayhimu salaatu wassalaam waaw mooy lépp loo xam ne boo ko defee bés day ngir taxawal diine la di ciy soxla loolu dañ ci doon masane moo tax Seydina Souleymane iz urida alayhi bil ashiyyi as-saafinatul jiyaad gisoon nañ ko bee weesu loolu it ci la newoon biñ koy gaaral fas ya nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne ngir yu baax ya nga xam ne ngir xare la yooyu dañ ko doon toppatoo ndax xam nañ ne ci lii borom bi moo def ay asbaab yoo xam ne ngir diineen ji taxaw ci lii la ko jaarale mooy force foog ngeen am ko foog ngeen koy lijjanti ngir képp koo xamante ne dëggu yàlla ji nee na du fi am. ñoom bu ñu ci ànd waaye dara kenn du ko fi doxal ñu mën a jàmbaarloog ñoom nag waaw kon loolu daa nekk loo xam ne lu ama am solo la lu ñuy jànge ci hadis la waaye bokk na di wane kon ba léegi mooy di tabrib sa bopp exercer ci wàllu kiir ak yooyu nga xam ne di ko def nga xam ne façon fo bopp compétition genre compétition ngir gars yi mu nekk loo xam ne accessible loo xam ne lu ñu man la nga xam ne noonu lu ama am solo la leneen liñ ciy jànge comme le al imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi wax mu ne hadis bii dañ ciy jàng que ne waa Yaman ci doomu Ismaayil lañ bokk voilà alayhi salaatu wassalaam <laughs> mu ne wa fiihi nazar nag am nañu wax lool waaye lool lees di seet la <laughs> waaw ndax li nga xam ne li ma sayati fi manaqib Quraysh min annahu istidlalun bil axass ala al am ndax loolu wo loolu mooy di tegtaloo ci loo xam ne dañ ko jagleel ci loo xam ne lu général la waaw loolu imaam alxaam na ko wax en tout cas waa yaman euh, bu dee ne euh, mën nañu loolu lii mën nañ ko ci tegtaloo insha allahu taala euh, en tout cas waa aslam parce aslam foofu lañ jóge woon te le fait que neen saa ne leen yi waa banu loolu tamit day wane ne loolu dëgg la kay surtout ismail lañ alayhi salatu wasalaam en tout cas ñooñu mu doon wax loolu moom leer na mu ne waaye bokk na liñ ciy jàng aljaddul ala yusamma aba loolu waxoon nañ ko sànq mooy sa maam ba sori mën nañ ko woowe bàyyi waaw xanaa alquran waxul ne sayna ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl waaw ne moom moo leen millata abikum waaw millata abikum la commencé lii de seen tëralin seen yoonu bàyyi la woon mu tudde ko baay ibrahim muy sayna ibrahim al khalil alayhi salatu wassalam moom moo leen tudde woon lan jullit te baay mooy tudde te moom suñu maam la mooy yeng voilà kon dañ koy woowe baay comme fii mu ne pour mu sànni leen bani ismail doomu ismail yi voilà fa na abakum ngeen yëg ne seen baay voilà mu ngi noon te moom la waxoon te xadis boobu amee doom moom alayhi salaatu salaam ne ah man de jural nañ ma doon biit tudde naa ko bismi abi samaytuhu bi abi ibrahim tudde naa ko sama baay te xam nañ ne maamam la kon loolu leer na te lu ñu xam la wallahu taala alam mu ne waaye bokk na ci liñ ciy jànge euh, mooy aji njiit yi muy bàyyi xel di tatibu qulubu man euh, koo xamante ne nii di mooy li ñor a sànq mu bañ ñi ñëw yoo xam ne ñoo xam ne ñëpp moo leen njaboote ñuy ut benn mbir boo xam ne mu am ku mu faral voilà loo xam ne ñoom ñëpp gis na ne mën nañ koo kii mu euh, faut bu ko defee it après gis ne loolu man na ko retirer ne bon léegi dindi naa ko wala yéen ñëpp laa àndal yu mel noonu ngir ku nekk daal di euh, mën a nekk koo xam da ngay def mbir yi nekk euh, toutes les chances nekk côté ku nekk daal borom bi def ku gagné ñu xam ne loolu la waaw kon loolu lu amaam solo la mu ne lii dañ ciy bokk dañ ciy jàngoo fi husni na bi mooy rafetu jikko yonent bi alayhi salaam Euh, wa ma'rifatuhu bi umuril harb xam-xam bi nga xam ne nga xam ne moom kooku lim ci xam moom alayhi salaatu wassalaam borom bi xamalu ko mindeef ci wàllu xare waaw moo tax amul benn xare boo xamante ne yeneen sa bi alayhi salaatu boo gisee faay am rek mooy li diggee woon lañ teggi waaw li mu diggee woon lañ teggi waaw boo gisee Uhud la faxe woon moo taxoon mu ne walakumun nasru in sabartum ilzamu makanakum la tabrahu waaw waaw fa in tarawni fa in tarawna nuqtal fala ta'inuna ta'inuna waaw ah, wa in taraakum wa in taraana wa in ra'aytumuna na'nam fala tusharikuna voilà yooyu yëpp mu waxoon ko moom alayhi salatu wasalaam ne bu ngeen gisee yem leen seen place ñu tegoon ci kaw montagne bu leen ci jóge sax leen ci bu ngeen gisee ñu ñuy rey ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy rey bu leen ñu dimbali bu ngeen gisee ñuy dajale màng yi bu leen ñëw di ko bokk ak ñun ibrahu makaanakum ilzamu makaanakum la tabrahu idbahu anna al xayl yooyu yëpp waxoon nañ ko mooy xam gi mu xam li nga xam ne mooy xare ak stratégie de guerre borom bi xamalu ko mindeef ci kaw suuf alayhi salatu wassalam moo tax bi mu gisee ñii mu wax leen comme si fi ngeen ko jàpp noonu la urmu bani ismail ñii ma leen gis ngeen di def noonu la mu dollu ci tadrib bi mu doon yëgle ki nga xam ne ku xam loolu ba pare fàtte ko gis ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne du tax ñu ngi ko fàtte mu daal di leen ci sawarloo loolu daa am solo boo gisee sa ay ñoo xam ne ay élèves lañu wala yooyu ci gis leen ñuy réviser di def yoo xamante ni day tax lañ leen di jàngal moo xam xam-xamu menuiserie wala yooyu nga gis leen ñuy essayer di kii ñooñu waroo da nga leen a war a dina encourager ci loolee mais bul def loo xam da leen di décourager loo moo tax ma leen urmu romb leen ne leen urmu sànni leen banu Ismaïl yéen doomu Ismaïl fa inna abakum kana ramiya bi wan tamit kene wax nañ ko sànk yonent Yàlla bi saa saa niñ ne woon waaye bi mooy tamit dañ ciy jànge comme ni wax wa fiihi nadbu ila ittiba'i xisaal al aba al mahmuda wal amal bi mithliha al imam al hafiz rahimahullah man dañ ciy jànge mooy di topp li nga xam ne mooy jikko ak yu baax yi nga xam ne mooy yu baax yi nga xam ne te te euh, sopplu te baax yi nga xam ne mooy seen maam yi dañ ko doon nekk waaw luñ naan aada aada ju baax lu baax la waaw <laughs> waaw mooy aada ju baaxul aada ju dëppoowul la sharia looloo baaxul boo xam ne daraay sharia du ko nangu looloo baaxul waaye aada joo xamante ne lu baax la rab bal sax déglu la loo xamante ne nii mooy day dëgëral li nga xam ne moo tax sharia jug loolu surtout yonent yi na lañ koy tudde ci ñoom voilà te na la joo xamante ne loolu di ko roy di ko def loolu ëus loolu ëskëy loolu lu baax a baax la te tamit képp koo xam ne it say baam ñu ngi woon si loo xam ne lu baax la comme lu mel nii comme xam-xamu euh, agriculture voilà di bay di xam ne nga xam ne dañ ci am lu ñuy dundee am loo xamante ne dina tax ñu man ci faj seeni aajo ak yeneen yooyu tamit xam-xam boobu euh, yow di ci nekk kenn du la ne lu dagal la mooy yooyu boo ko xamee tamit am ci yéene yii tamit loolu day nekk loo xam ne lu ama am solo la bu ñu ko sàggane loolu bokk na ci li nga xam ne mooy ci mbir yi voilà waaw mu ne wa fii husnu adabi sahaaba ma annabi saa wax nañ ko sànk mooy taaru tegginu bi nga xam ne sahaaba yi noonu lañ teggi woon ak yonent tegginu woon ak yonent baay saa saa ba bam nee mu farafeen na gaa yi sawaay <laughs> ah yooyu saa saa comme que kee nga faral moom <laughs> nañ arrêté rek nan laay nan la ñuy gañee ko ànd ak yow nan la ñuy kiiwee mooy du ñu nekkoon du xëccoog moom ci dara voilà te lu ñuy gis mu farfeet nañu bàyyi bàyyi kook moom. alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu nañ ko roy di ko doxalee suñu boroom xam-xam yi voilà pépp ku daal la yeneen saasam bu fi ne ma def ko te yow boroom xam-xam bi nga xam ne sunnaay yonent bay saasaab leeru yonent saasaab moo ko ñor ci la ne ci lay teg tànkam yow nga nekk moom manoo fexe doxalanteeg moom dara saxaaba yi doon doxalanteeg ñoom loolu day wane ne boo newoon ak yonent bi salawaatullahi wa salaamu tus nga ci dul def waaw fekk nag wax daa gën a yomb rek waaw bu ma fa woon bu ma fa woon yow yàllaa xam tax boole wula fa wallahu taala aalam kon al-imaam al-haafiz nawawi rahimahullahu taala